أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي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 واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك قال الإمام الحافظ النووي rahimahullahu taala mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci kitaabu aadaabi safar ci téere bi ñu nekk di wax ci tegginu tukki ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu li nga xamante ne mooy chapitre cent soixante-sept nekkoon baabu istihbaabi talabi rufqati wala rifqati wala rafqa wa ta'miirihim ala anfusihim waahidan yuti'uunahu xadis bi mu jëwoon a gis moo doon xadis 961 mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xayru saxaabati arba'a wa xayru saraaya arba'u mi'a banin jeexa walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxe woon beneen buntu bu bees ci téere bi wala garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin mu tudd muy chapitre cent soixante-huit téeméer fukk ak juróom ñett imaam rahimahullah tudd ko baabu buntu aadaabi sayr tegginu tukki dox tukki wan nuzuli ak nekk koo xam ne sayra gisoon nañ saara maa saara raakibun bi layl mooy al di tukki ci guddi gi waaw di tukki ci guddi gi wan nuzuli ak wàcc walma biit waaye ak wàcc fa ngay dal escale walma biit ak fa ngay fanaan bërëb ba nga xam ne fa ngay tëdd boo sonnee ci voyage bi wan naw mi fi safar ak nelaw ci lum joyaloo lum lum joyale nuñ ko joyale fi safar yi ci li nga xam ne mooy tukki wastihbaabi sura waaw ak sopp gu ñu sopp nit ki buy tukki mu taamu guddi gi léegi ban guddi est guddi gi yëpp la walla ban partie guddi gi loolu insha allah dinañ ci ñëw ci biir xadiis yi te waxoon nañ la ko fee eh, jamono yëpp yoneen saa doon dénk nit ñi bi dul ja waaw Dulja léegi buñ ne mooy xadis neuf cent trois bi te am na lu ñu ci jotoon a gis ci Dulja googale waaye euh, buñ àggee ci xadis boobu insha allah dinañ la ko fàttali ak tamit mooy as-Surabi euh, di dox ci guddi tukki war rifq bi dawaab ak li nga xamante ne bunt bi ba léegi bokk na li muy traité mooy am ñeewant am yërmande di doxaleek li nga xam ne mooy ak woyof di dawaat bi ci li nga xamante ne mooy njaay àll yi liñ ci jublu nag mooy rab yi nga xamante ne mooy bàyyi ma yi nga xam ne moom lañuy utiliser comme euh, fas yi ñuy war gëléem yi ak ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ñooy mbaam yi yooyu lool d'une manière mais ci ci mbooleem kii yi rek yuy dukkat yi waaw rawatina yooyu nga xam ne dañ leen di war ñu nekk def leen moyen de transport nga xam ne euh, euh, ba léegi dañoo am même bu dee oto yi am nañu euh, scooters yi am nañu skateboard skateboard yi am nañu ay trottinette yeeg xeet yoo yoog yooyu yëpp am nañu engin yeeg deux roues yeeg moto yeeg ñoomin seen ñoomin avion ñoomin hélicoptère waaye teewul ba léegi yële mu ngi am waaw muy war mbaam war fas war li nga xam ne gëléem ngir déplacer wu kon war rifqi bi dawaab te bu boobaa dinañ gis ne léegi nag dawaab bi nga xam ne daa am bakkan ak bi am weñ bu ci nekk da ngaa war a rifq ci ñoom waaw waaw bul ne bon man da ngaa war a dal ci ñoom am am tamit loo xam ne xeetu yërmande quoi ak genn nooy gooy def ak ñoom waaw bañ a jàpp oto bi di këdd rek waaw yow arkaanu oto bi yëpp da nga yàq ko nag waaw waaw yow daanaka mois yu nekk presque nga war a changer ji bu dee réew mu normal nga nekk sa plaquette de frein yi parce que sa këddgeeg sa freinage yu brusque yi yooyu yépp bokkul ci lislaam dara bokkul ak sunnaa yonente bay sa sam ci tous ci dara waaw Allahu akbar di tulli rek waaw di pédaler rek di di kajj rek waaw di bës rek <laughs> mbir yi di dem nga foog ne looloo dum ndawal te loolu laysa bi ndawal laysa bi siyaqa ma hakada ya saadu turadul ibilu loolu saadu xam nga ne du noonu moom la ñuy toppatoowe gëléem yi xam nga ne kon war rifq bi dawaab dal ak njaay àll yeeg ci euh, bàyyi ma yi ñuy àndal wa muraati maslahatiha tey sàmmonte seeni maslaha waaw mais euh, ça ne veut man baykat laa fas wi moo bay tool yépp après mu ñëwee ngooñ mi sax du ci am dara mu jël ngooñ mi jaay jël gerte gi jëfandikoo jël yëpp ba pare sànni ko ci àll bi mu dem di fortaatu ci ñax yeeg euh, kii wow yi non loolu muraat tu maslahati debb waaw xool yëf yi nit yooyu nga xam ne sharia bàyyiwul dara quoi buntu bi da ciy leeral ak sàmmonteeg li nga xamante ne mooy maslahati haal yi yëwénal li nga xam ne mooy mbiru suñu fas yeeg suñu euh, gëléem yi ak euh, ah, ak suñu mbaam yi waaw mu ne wa amri ak digle bunt bii ba léegi dañ ciy traité wa amri man qassara fi haqqiha tey digal ki nga xam ne dafa gàttañ lu ci xaq yi ñii dàbba yii ñu la wax bil qiyaami bi haqqiha ne hee na taxaw ca àqam yi nga xam ne moom la am bàyyi ma la de waaw fas yu manu wax moo tax bahima ñu leen di woo bahima ci ci ci arab waaw bahimatul an'am bahima lañ mooy mënuñoo wax lu leer lu ñu xam waaye na la leer ne borom bi mu ngi lay mu ngi lay mu ngi lay mu saytu waaw waaw sag ragal yàlla yemul ci aadami yuune yi kese wala aadami yiine yi waru la yem ci ñoom waaw waaw <laughs> waaw irhamu man fil ard yërëm leen ñi ci suuf ñépp la dugal du nit ñi kese nit ñee ci solo waaye du ñoom kese waaw xat taamuus mi dangaa war a am yërmande ci moom xanaa yonent way sa sa waxuñu woon ndaw sa nga xamante ne nii moom da dafa dugg sa war a ndax benn ba benn muus boo xam ne moom la tëjoon waaw joxu ko mu lekk te bàyyi ko mu dem fori ba ni mu génn àddina borom bi daal di koy dugal sawara ndax loolee waaw allahu akbar waaye baghiyun min baghaya bani israil benn prostituée jaay ko tu boppam ci waa banu israil yi alayhi salatu wasalaam yoo xamante ne borom bi da koo yërëm ndax xaj ba nga xam ne moom la gisoon mu mar ginnaaw moom bam bam maree jël koketam dàllam bam soloon ut ci ndox naan gis xaj bi xoj bi di di app di di di yalgat mu xam ne xaj bi dafa mar comme ni mu mare woon waaw mu jël dàllam def noonu daal di ciy takk benn sër benn yéeréem waaw yoor ko ci ci teen bi utal ko mu naan mu naan borom bi daal di koy sant fa shakara lahaa borom bi daal di sant eh, eh, jëfam joojee ba ci la ko jéggale wala benn bi fa shakara allah lahaa xaj bi ci boppam sant yàlla ñaan yàlla na ko sant waaw kii na ko nangul jëfam ju rafet ji borom bi daal di koy nangul te jaaykatu boppam la woon kon nag il faut am yërmande waaw waaye wow la ko xol yoo xamante ne nii muus moo romb defu la dara sax kaj biir bi tël saa yow loolu mooy yëfi sauvage yooyu mooy la lan la la def waxoon nañ ko fi lu la def waaw waa ji mu def ko mu ñàkk koo defa yam ay leen nga dégg ñeen waaye samay cuut lay kii ñenn ñi dañu daa laalul sax seeni cuut laalul seen dara waaw dañuy room muus moo xam ne feele ca mbedd ma moom mu ngi toog di sieste mu koy yootal yootal jëgu yàq fëgg ko kooku ana yërmande kooku ana yërmande ci xolam waaw xeet yu mel noonu moom dëkk buñ buñ buñ bari na leer na dëkk bi yërmande xawuf waaw léegi nag nañ seet suñu bopp waaw moo taxit foofu te ci biir nit ñi dafay feeñ képp ku ñu respecté ça parce que sa juddu la ab juddoom la wala alal wala lu ñu ko yaakaare budul loolu duñ la yoroon xamuñu sax sa existence côté bu me nii taxawoon nañ ci ci buntu ya doon ci ar-rahma waaw dafa am solo fii imaam utal ko buntu waaw waaw <laughs> wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha digal ñi nga xamante ne nii ka nga xam ne mooy gàttañlu di ñàkk a jox gëdd xaqu taxaw ci xaqu bàyyi ma yoo yee war waaw nga digal buñ koy digal mu taxaw ci nag waaw mu arrêté li muy def taxaw ci nag rafetal jëflanteem ak ñoom waaw af charetier boo xam ne yor raf saret butéelu gaz yi da nga koy yenn fas wi ba fas wi mënul ndox waaw di ndox ci tali bi di di écarté wu tànk yi bu xalangu loolu loolu yërmande ban yër ndax lan bëggu kese waaw yow ku la ko yeroon ku la ci yeroon dee di nga jóg wal iyaazu billah fal nattaqillaha fil bahaim nañu ragal yàlla ci bàyyi ma yi waaw wallahi yàlla dinañu ko laaj ëllëg waaw parce que nante bi alei dinañ gis hadith yi ci biir waaw woo ñun ñun vraiment Euh, yaa ahlal islam nañ nañ correct waaw waaw surtout man ñaa xam mooy ñun les sénégalais waaw moo taxit gaaw naan tubaab bi ak yërmande ci bàyyi mi wax leen waaye yow c'est normal dëgg la ñoom dañoo am yërmande waaw bu buñ gisee ku am yërmande ci ñoom seen biir sax ñu naan kii ak a tubaab bi du ni mukk ak ak al islaamee mukk parce que ñoom ni ñu mel ñun ni ñu mel mu yées loolu lañ jàpp moom lañ jàpp ne loolu mooy islam loolu mooy l'islam wal iyaadu billah kalla haasha la ilah kon nag wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha wa jawaz al irdaafi ala dabba waaye buntu bii day leeralaale malgré nag lu ñu taxaw ci seen xaq am na yoo xamante ne bu mënee nekk mën naa nekk mooy wa jawaazi possibilité al irda fi supporté ala dàbbati ci kaw warwaay wi nga war sa fas teg ci keneen sa ginnaaw waaye à condition iza kanat tutiqu zalik bu dee ne dabba bi attan na leen yéen ñaar waaw waaye fii mu ne yow bu dee dabba bi benn fas la boo xam ne taxu ko bari doole noonu asmool yow ngay def cent cinquante kilos toog ci bëgg a teg waa joo xam ne cent deux cent kilos la ci waaye sa waay yéen yéen da ngeen a bëgg euh, ndiggu mool si xar wala dam wala la c'est quoi ça non <laughs> à condition muy naaru góor woo xam ne walla jëleen goo xam ne am na kattan te man attan na leen yéen waaw léegi yow bu dee yow ki ngay supporter lañ naan na xool man ngaa supporter ma condition ma attan ko léegi dama lay laaj ñiy jël ay butéelu gaz yu du jeex ay saakuy ceeb gal ko ci kaw sareet bi ba nga xam ne ca kaw a kaw a kaw lay toog waaw kooku sécurité sax wóoru il suffit affaire bi basculer moom mën naa wadd daal di dem laa bi siina ñun ñun duñu xalaat kaw ma hmm. ngay jàpp ni jàpp mbaam yi ni tulli rek naan mbaam mbaam daa dëgër bopp mais lu xam nga lu tax mbaam dëgër bopp parce que ki ko moo dëgër bopp ki ko yor moo xamut dara ci nit moo tax mbaam mi dëgër bopp comme que xam na leen dóor kese day mujju dër kiis yow gone sax boo ko yàggee dóor day dër kiis ah finalement dañ koy dóor dootu ko jooyloo dara waaw da ngay dóor bu taxaw waaw encaissé bu manula fayu wala moo am lu mu ciy seet day encaissé ngay dóor mais dar ko fa faaleetu la début bi doon na metti mais léegi faaleetu la lu tax mais léegi mbaam mi noonu la mel da ngeen koo rimb ay yar ñenn ñi jël ay jaasi ñi gën a bon ñi eh, gaa yi ñoo ñuul xol te ñàngal te ñagas la xol quoi di dóor ba léppam dagg waaw ñoom ci seen bopp ñoom ñooy sonn ñoom ñii dóor ñooy sonn arrêté mbaam mi moom lem ay noppam toog di leen xool waaw parce que yaa doxlantewul moom doxlantewul bu jaadu waaw waaw moo tax nit sa dabba ni muy comporté woon yow xoolal na nga comporté sa boroom yow voilà yow dañ laa yóbbu ci retour de de de de la monnaie pièce kese lañ la jox voilà lañ on vous a rendu on t'a rendu la la monnaie de ta pièce waaw bañal yàlla ba pare amoo benn miir ma de buy taxawal nga ñëw. daaba bi muy feeñ ci moom nga këdd oto bi mu fay waaw wal iyaadu billah kon possibilité de mais à condition que mooy daaba ba attan na ko léegi nag fii wax naa la bu ñuy wax daaba yi am bakkan yépp ñoom ñoom ñoom fas ñoom gëléem eh, eh, ñoom nag nag bokku parce que nag ba moo tax Seydina Abu Hurayra <laughs> eh, wax ne waa ji daa ñëw naan eh, war nag bi nag bi ne ko man binduñu ma ngir lii benn waaye ni nag buy wax yeneen saa salaam ne man di gëm naa ko Abu Bakar gëm na ko Omar gëm na ko te ñoom ñaar nekkuñu fa woon allah <laughs> moo taxit ñoo ànd fi dunya wal axira wallah <laughs> ash-shaykhaani gis nga fañ leen rob parce que ñoom li ñu bind yonent bay sa salaam ñoom ci lañ leen bind ñoo bokk ñoo ñoo bokk mbir moo tax ñoo bokk xabru ñoom képp keneen fekku leen fa ndax ñoo bokk suuf suñ leen bindee allahu akbar <laughs> waaw sayda abu bakar abu hurayra mu ne ta ba muy wax lool ni gëm naa ko abu bakar gëm na ko omar ne gëm na ko ñoom ñaar newuñ ñoon sax ci mbooloo mi wenn waaye di laaj naan wow bàyyi ma buy wax nag buy wax <laughs> waaw <laughs> waaw maa xuliqtu li hada binduñu ma ngir li kon nag waaw kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo léegi mooy bu ñu waxee yooyu mooy yii nag lépp yi nga xam ne mécanique la tamit dabba mécanique nga ne ma luy dabba mécanique ma ne la moom laa la doon sànq mooy lu la voiture oto yooyu yépp day jëlaale àtte yi <laughs> waaw day jëlaale yii de képp koo xamante ne nii képp koo xam ne ah, yow li nga fi nekk lenn la li nga fi nekk lenn la ah, mooy këdd rek <laughs> waaw këdd rek këdd rek <laughs> hmm? di këd rek mooy yooyu tamit dañoo laaj yërmande daa war a daw xattaa ci yooyu dabba mécanique waaw moo tax safinatul bahr <laughs> safinatul bahr ak safinatul bar safinatul bahr rek bu ñu moom lañ ci jublu mooy gaa mooy bateau ak gaal ak ñoom loote waaye bar na mooy train xattaa yooyu ak oto yi dañ cee yërmande bi ca war a feeñ te bu ñu feeñee non seulement da ngay noppaleku waaye da ngay noppal jaam yi parce que fii mu ne doo jël ay risques yoo xam ne risque accidentogène yoo xamante ne amul benn ñaar waaw fël nit ñi rey nit ñi ba pare ci maali foro parce que yow da ngaa fokkoon ne dawal moodu moodum kat ji kese loolu lépp problème yooyu yëpp day de waaw gis nga liy faatu yëpp excès de vitesse bokk na accident yi ci ëpp excès vitesse gaa yi bu ñu leen nee cinquante ñoom duñ daw cinquante soixante-dix voire quatre-vingts lu dul dañoo dégg radar wala dañoo signaler radar wala GPS bi ñor famaana leen bopp police ndax ñooñu amuñu personnalité waaw ñu commencé di wàññi wal iyaazu billah kooku yaakaar nga ne moom in lam takun taraahu fa innahu yarak mu ngi dox ak moom wallahi kook doxul ak loolu waaw parce que yenn yi war nga xool sax sa glace comme niñ ko fi waxoon boo xoolee seetu war ngaa am kersa ci sa bopp waay war ngaa ruus waay sa waay <laughs> waaw wax dëgg yàlla war ngaa xeeb sa bopp nag waaw te bu ëllëgee nga bañ a ci koo def waaw que daal deux heures du matin la kenn newul ci tali ak dix-huit heures la policier bee ngi fee taxaw ñoo war a yem ci yow parce que yow jëflante woon ñoom borom bi ngay jëflanteel te règle yii ñu fi def defuñu ko fi pour sonal leen waaw pour la sécurité de tous waaw waaw waaw laysa as-saabiqu man sabaqa ba'iirahu man man sabaqa ba'iirahu waaw wa man walaakin as-saabiqu man qubila lahu waaw comme la aw euh, kama qaala Seydina Umar ibn Abd al-Aziz waaw ca ajja képp koo xam ne ki ki njëkk nekkul ki nga xam ne moom la dabbaam moo moo moo accéléré njëkk àgg waaw waaye ki ki ki ki ki njëkk mooy ki nga xam ne moom lañ nangul waaw loolu am solo te yonent bay saa saam ci jamono joojoonoo as-sakinatu as-sakina ayyuha an-nas as-sakinatu as-sakina yéen nit ñi maa ngi leen di dal maa ngi leen di laan ak dal moom ci boppam gëleemu boppam mu nekk ko ba mënula avancer bu baax waaw ci jamono joo xam parce daa bari nit te foofu loolu lañ fa laaj mooy buñ la nee fii c'est limité à ça defal noonu loolu mooy ay teggin mais di kajj rek waaw di bule rek gi dem waaw di bule rek di dem noonu am na réew yoo xam ne moom li jëm ci amortisseur ay plaquettes de frein ay disque jëm ci yooyu moom war na faa jar bu doon ne contrôle technique ñu ngi ko def correctement gars yi ni ñuy kiiwee ni dootaan yi ni ñu koy jëlee ni ñuy freiner kooku nga xam ne kii ana yërmande bi nga xam ne xattaa ci dawaab mécanique yi da cee war a feeñ yooyu moo tax fii nii yooyu yëpp la ciy dugg. war rifqu bi dawaab waaw machine la machine la mais attention de du weñ la lu ma neex lay def de gis nga boo ko fi tegee lu manul da ngay jekk mu ne këlbët moteur bi fay fi affaires yi dee waaw moo tax nit dina yor même oto ngeen jënd ko mu bees même marque même lépp waaw ngeen bokk même distance yu ngeen di def ci respecté yi ci respecté wul xoolal kee da ngay jekki foog ne xar oto bi dafoo koo fu ne dóor na ko fa ay boos fii wayow buy reculer tël fii mbëkk fii nangam nangam waaw frein yi baaxatu tellement day këdd di kële di respecté xoolal ñaar oto fii ak deux ans nga xool waaw xam kan moo ci rifq ak ak dal ak ad dawaab al mécanique waaw loolu dina leer <laughs> ad dawaabul mécanique yaa waaw kon bi muraa'ati maslahatiha mooy fas wi dee ko jox mu lekk gëléem gi dee ko xont xont bu baax te bañ a jël yi gën a walaa kaana di ko jox alors que yow am nga loo xam ne rawatina boo xam ne boo ko bay moom wala yow sax même bu ko bayul mais dee ko yóbbu fi baax comme yow ni nga xam ne bu lekk yëpp taxawee fi gën a baax ngay boo ko manee wa muraati maslahati a ah, oto bi it muraatal ak maslaha mooy dee dëkk visite contrôle technique yi dee ko def révision yi dee ko def loolu muraatu maslahatiha waaw yow ci ngay ci ngay ci la la borom bi jaarale su wërsëg ci ngay liggéey ci ngay amee li ngay am bés boo dul def yenn yi bés boo ko deful di nga xëy benn bés di nga ko taal mu ne këmëj bu boobaa di nga xam ndax wow lan wa muraati maslahatiha defoo ko sàmmontu woo ak li nga xamante ne mooy maslahaay oto bi te maslahaay oto bi kan mooy sa maslaha maslahaay dabba bi fas wi mooy sa maslaha ndax bu dee mu ngi nekk en bonne santé lekkam baax muy soqaleku waaw xelam dal mais kan do loolu njariñ loolu ci kan lay dellu ku dul yow mi ko moom boo koy jëfandikoo di ko liggéey loo ak yooyu alors que bu dee defoo ko mu loof nga xam ne muy jóg sax dañ yow dañ koy sànq butéel di ko yëkkati ngir mu jóg te mu teewee teewul lool bu xasee jóg nga dër ko yóbbu tool mais ñun am nañu am nañu xol xol ko ko ko xol am nañ ko ko am nañu xol waxuma ki nga xam ne dafa ñàkk moom ci boppam lekk boppam taxul ñu koy wax moom ci boppam da ci leb la dëkk day kii fii mu ne bu xëyee du am lenn lu mu lekk lu dul lu mu lebe waaw kooku mu yorewu fas woo xam ne moom ah moom itam situation mel ni situation am kooku waxuñu ko parce que ko la man amul leneen mais ñi nga xam ne man nañu ko ba pare man a man a man a yaa subhaanallah quoi wa ma wa muraati maslahatiha waaw compagnie aérienne it boo ko yoree Air Sénégal Air Ethiopia Airlines ma ne muraati maslahatiha mooy avion bi dee leen seet ay maslaha waaw amul def ko benn taxi boo xamante ne bu ñëwee euh, Dakar Thiès Dakar Thiès Dakar Thiès route jeex waaw yenn yi sax gars yi euh, avion yi am nañ yenn yoo xam ne moom de toute façon bu wàccee dañ koy xool waaw mais bu dee réew ma nga xam ne ñoo ko moom ñoo ñoo ñoo banaliser affaire yi bâcle euh, révision yi ak tamit bu ñëwee bi ba di am bu boobaa lu xew ñoom la waaw ñoom la parce ñoo taxawul wa muraati maslahatiha defuñu ko waaw kon wa muraati wa maslahatiha waaw képp koo xam ne tamit wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha képp koo xamante ne nii akam taxawoo ci li ware waaw ci li ware ci xont bi ci gëléem yeeg ñooñu lekk yiñ koy jox naan bi koy naan waaw waaye oto bi it loolu it ci la taxaw ci ay akam boo ko boo ko gàttañ lool ñu digal la ko ne la hee saa yi ah bàyyi xel sa kii bi yaa ngi dajal rek waaw alal joo yor def leneen yow te boobu ba léegi révision defoo ko de waaw sa pono yeeg yooyu doo ci xool dara say affaire yi yëw dara moto oto bi yooyu yóbbu sax ñu révision yi nga xam ne carnet de kii de révision yi ñu def carnet d'entretien sa yoon new ci bu dawee ba quinze mille kilomètres wala yu mel noonu nañu nàngam sa yoon new ci vidange yow masoo vidange te li nga daw ëpp na vingt mille kilomètres di dem sa ku xam kooku da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy da koy da koy laay biir loolu mooy wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyaam bi haqqiha ne ko ah sëñ bi te nga seet sa oto bi te koo boo amee kii te nga koo yóbbu ñu xoolal la ko te ngaa defi vidange moteur bi te ngaa defi nangam ah waaw bëggal la lu baax dee tax waaw nekk nag àndandoo bu boo xam ne moom waxoon na la ko prévenir loolu la moo gën mu dal la ba pare ah moo ko defaa moo ko waroon a xamaa ah non. non non waru demee noonu warula la demee noonu de waaw waru la demee noonu waaw wa jawaazil irdaaf yi ba léegi ñu ngi ci mécanique adda addabatul mécanique waaw possibilité supporter mooy oto bi maadaama ñi mën a jël mën nga leen a jël loolu mooy irdaas bi ida kanat tutiqu zalika oto bi bu dee oto sept places la bu ci def huit places bu ci def huit personnes oto particulier yii ñu yor yu ndaw yii nga xam ne chauffeur bi la ak kiy toog ci kanam ak ñett ci ginnaaw bu fi teg lu ëpp loolu ay waay sawaay xam nga ñoo fi jën jëm sorowul on est des copains quand sawaay yo yo yow c'est pour les tubaab quoi ñoo koy kii nangam ak nangam nga ne ko sawaay yooyu yëpp amu fi c'est ça ou bien ngeen wàcc waaw <laughs> waaw c'est ça ou ngeen wàcc waaw mais am na ñoo xamante ne man je me je me demande à comment nañuy xalaate wax dëgg yàlla oto boo xam ne cinq places la est-ce que loolu problème tubaab bi la nga ma dégguma de non parce que dama ci man am benn cas ay africain lañ quoi gaa yi nekk lan euh, ñaax lañ euh, cinq man maay dawal ñoom ñu bëgg a dugg euh, nekk cinq ci bi man na leen loolu man ci ginnaaw ñu teg fi quatre man na leen c'est impossible waaw waa ji di wax di wax di wax ay Afrique côté centrale yooyu jóge ma di wax waa genn ki ñenn ñu comprendre na xam nañ ma ma ne leen non c'est impossible parce que non seulement sécuritairement c'est pas c'est c'est c'est interdit en plus si un contrôle waaye yow euh, yéenay kii non non non jamais bu dul woon contrôle sax dama koo defut trois ci ginnaaw benn ci kanam c'est fini waa ja bëgg waa nekk non c'est qu'on est on est des Africains on est des frères non il faut pas comme ici on est en France bon ça c'est pour les Européens nag ma ko sawaay y a pas affaire d'Européens <laughs> est que ça la sécurité c'est une affaire européenne ou affaire de tubaab ak yooyu non ñaata place la compteel ñaata place nekk ci ginnaaw mu ne ma trois ma ne ko alors c'est trois vous sortez vous léegi yéen ngeen xool da ngay yow kenn ki na xool na muy def wala yéen ñépp ay génnandoo <laughs> waaw gars yi wax wax ma ne leen sawaay bu leen sonal seen bopp waaw bu leen sonal seen bopp ah frère nest frère ma ne ko oui on <laughs> mais après <laughs> est-ce qu'on frère day tax ñuy def lu ñu neex wa jawaazil irdaasi fi dabbati idaa kaanat tutiiqu zaalik oto bi laay tutiiqu zaalik oto bi nanguwul nga ciy def ci ginnaaw war a am trois nga def ci quatre loolu nanguwu ko. transport en commun yi suñu bato la joolaa yi lan moo indi problème bi lan moo indi problème bu bato la joolaa. rahmatullah yàlla na borom bi yërëm ña ci génnaat dina lan moo ko indi ludul surcharge. ñàkk a doxe sunnaay yonent bay saab ñàkk doxe ak nite kese ak nite lii lii lay def place yi jeex na jeex na amul dool waaye jël ay sac ay marchandises yu dul jeex yuñ jële Casamance wala yóbbu Dakar teg nit ñi ñëw ñu surchargé yi waaw ñoom daal fu waay xaj wala fu waay xajut sax dañ fekk ak nii nga teg ko mu tiim ndox mi waaw bu pëtëxee kan la bu pëtëxee kan la bu pëtëxee kan la problème lan la surcharge surcharge sur surcharge surcharge voilà problème mu surcharge loolu la woon du leneen parce que doxaluñ lii possibilité yépp waaye ak condition ka ngay yépp ak la ngay yépp mooy bàyyi ma ba wala oto ba wala bato ba wala avion ba attan loolu bu ko àttanul yaa teg bakkanu ni ñu ci xottu gerte waaw yaa ko teg ci xottu gerte gis nga gaay bu ñuy dem yenn événement yi ni ñuy def oto yi charge ko moom fees jël ci kaw def ci ay porte bagage bi man service yoo xam ne parce que tabaski yay jege ji dañu koy duy duy ba mu fees léeg-léeg ñu jëlu ay xar teg ci kaw wala yalibillaa oto yi pour un mois ak yu xat yi ni mel ci yenn endroit àll bi nga xam ne ñaari oto buy ñëw fekk benn bi wàcc puno nga def ko bi këlbitu moo taxit duñu denc ay accident yoo xam ne yu ki ko def waaye laa faute à qui ñi ko waroon a saytu muy policiers yi nga xam ne romb na leen ñu gis ko mu am ñu bàyyi leen ñu jàll yooyu yëpp wa jawaazil irdaasi ala dabbati idaa kaanat tutiiqu zaalik possibilité supporter waaw kenn waaw waaye à condition mu mu am na leneen lu imaam waxul loo xam ne kenn ndax yonent ba ne saa sam da ko ci benn dabba ci benn fas wala benn mbaam wala benn gëléem ba pare taxaw di wax toog waxtaan toog ci di waxtaan bu dee ne loolu du lu mën da ñàkk ndax loolu mën naa am ci léeg-léeg loolu day possible comme moom ni mu ko doon defe mais loo xam ne dara yow mën ngaa wàcc defi leen nga toog rek ngir sonal loolu da ko doon tere subhaanallah yaa subhaanallah gis nga ar-rahma al-muhda alayhi salatu wassalam buñ ñëwee mooy suñu moo bu nekkee te loolu la yàlla def muy yonent bi mu yónni ci ñun wallahi war nañu koo roy ci yooyu konoon te kon dundu gu neex de waaw xoolal lii imagineel euh, euh, yaa vay euh, deux secondes nii lii bu ñu ko doxaloon en tant que musulman yi nekk en en Occident kon gis nga maison d'assurance yi ñiy assuré oto yëpp seetlu ne mais tous les musulmans infraction yenn yi jamais ñoom mu laal leen xoolal ban daawa moo ko gën a mag duñu xamewul leen excès de vitesse jamais excès de vitesse am accident am bañ leen comment il s'appelle Ayman Mohamed Mamadou nangam ak nangam Moussa jàngam njarga non non jamais ñoom pour bi nga xam ne julli la non ñu toxaloon lii buñ ko taxaloon gars yi da jekki assurance direct assurance ak ñoom MFA ak ñeneen ak ñeneen ay bonus kese ngeen di la ñuy am ñun ñun ñi te te rafet la. mais yàlla xam na ne contraire bi am contraire bi am contraire bi am léeg-léeg. ki ngay gis koo xam ne ndeysaan masha allah sunna wi na apparence am sikkin masha allah xamis nangam ak nangam mais nekk ci oto yi bu dem fër boo séenee ci gannaaw xool rétroviseur da nga mi ki kan la nga puus gis i c'est un mon frère affaire da lay wala benn femme femme yi woo dama leen ci lu bari def muraay bu baax waaye bu ñu këddee da naan mais kële di ñëw moom xanaa kan ku mu war a doon xaaral ma xajal mu romb nga gis ko wala bu dee ci fëngeen kii kii nga xool gis ko mu am lu la metti quoi nga ne yaa subhaanallah lii moom du image bu baax ci l'islam parce que yow rien que yow mi jullit loolu ni mu lay choqué xalaatal ki nga xam ne du jullit bu xoolee gis voilà ah, musulmans sont tous comme ça tubaab bi ab yàkkamti nañ nàngam <laughs> moo tax vraiment war nañu seetaat suñu nekkin quoi war nañu tënkuwaat ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon imaam noonu lu tudde bunt bi dafa am solo moo tax lii doy na wii di ñëw insha allah imaam andiwu fi ay aaya ci kanam bunt bi nag téere bii ñu nekk mooy bunt bi ci gën a gudd ay xadiis ndax al imaamu mu ngi fi indi xadis 962 lay tàmbalee ba xadis bi nga xam ne mooy 968 muy ñaata 62 63 64 65 66 67 68 muy sept xadis 62 hmm? inclus bu inclus 62 63 64 65 66 67 68 waaw.